بسم الله الرحمن الرحيم الأذكار النبوية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين mbokk yi dellusiwaat nañ ci ñaan yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko daan jëfandikoo tey jii ñu war a jël du'aul karbi mooy ñaan goo xam ne su ma saana am njàqare te njàqare bari na lool ci sunu jamono wala tiitaange moom la daan ñaan mool la daan jëfandikoo ñaan gaa ngi tàmbalee ci tawxiid xam ngeen ne li gën a mën a dindi njàqare gën a mën a ubbi ab dënn mooy tawxid laa ilaha illa mu ne amul benn buur boo xam ne ku ñu war a jaamu la ci dëgg illa xanaa yàlla lu may yàlla al azim al azimu euh, mooy aji màgg ci aji màgg ci jëmmam waaye aji màgg ji ci ay melokaanam moom daa boole ñaar ci sifaatu zaat la bokk ci meloy jëmm jëmmi suñu borom ji subhaanahu wa taala ay jëfam borom bi nee na dalika amrullahi anzalahu ilaykum wa koo xam ne ragal na boromam yàlla dana ko faral ay alxalim muy aji lewet ji xam ngeen bari waa na yoo xam ne nit a ko faggu ci ay bakkaaram sun boroom jëfandikoo boo xam ne dana ko jëfandikoo ak lewet ci digganteem ak way def bakkaar yi bokk na ci lii tax njàqare la bañ a ca jàmba la ilaha illa allah rabbul arshil azim amul benn buur bu yeeyoo jaamu ci dëgg lu ma yàlla mi nga xam ne mooy borom arash ju màgg arash euh, euh, mbindeef la mu rëy rëy moo xam ne soo ko doon euh, joxe soo niral ci moom daanaka da jël rek niral boobu yi nga xam ne mooy wax ne juróom-ñaari asmaan ak juróom-ñaari suuf ci wetu kursi yu day mel ne jaaro buñ sànni ci àll la def ca jaaro la def ca àll ba na mu ëppee jaaro ba noonu la kursi yu def juróom-ñaari asmaana suuf te juróom-ñaari asmaana jur suuf ni leen kursi def noonu noonu la ko arsh def kon mi def la moo xam ne rek xam na mu toll laa ilaha illa allah rabu samawati wa rabul ard nee na amul benn buur bu yeewee jaamu ci dëgg lu may yàlla mi nga xam ne mooy boroom juróom-ñaari asmaan yi waaye mooy boroom juróom-ñaari suuf yi wa rabul arshil karim yi waaye mooy boroom aras ju tedd ji mooy borom aras ju tedd bi bu màgg gi nii boo xam ne daa jaaru ci ab jullit mu lijjanti ba mokkal ko wala mu def ay pexe ba mokkal ko te ko bari lum koy wax rawat ne bu nekk ci njàqare ak mbir yu rëy eh, salafu saalix jëfandikoo bu baax daan ci ñaan sun borom subhanahu wa ak daan ko ñaane alayhi salaatu wasalaam dañ la daan wax bu ko njàqare ganesee wala mbir mu tara tar wàcc ci kawam sax moo tax ñu ko doxawul kër bi ndaxte dañ ko ubbee ak ñaan eh, dañ ko ubbee li nga xam moo di ñaan boo xoolee ñaan gi nag setantal ko ay baati ngëm rek ñoo ci nekk yu mag ay baat yoo xam ne yëpp day làmboo dafa làmboo tawxiid ak màggal borom bi subhanahu wa taala ci wéetal ko ci li ñuy wax ak wéetal ko ci li ñuy wax rububiya ak wéetal ko ci al asma wa sifat euh, xadis bi daf ñuy xamal ne wala ñaan gi daf ñu tegtal ne maanaam li gën a rëy ci loo xam ne dana dindi njàqare mooy ngëm yàlla ak wéetal borom bi subhanahu wa taala baamu baadi yi di ko xam di setantal maanaa yi day dindi njàqare boo xoolee njàqare yi ci àddina yëpp yëpp lu ñu rëy rëy rëy tawxiid a ëpp doole kon su jullit bi dee wax ñaan gi na ko boole ak di setantal maanaa yi su ko defee njàqare du sax fi moom soo xoolee al azimul xalim eh, baat bu ci nekk rek bu beddi ko dafay am maanaam boppam waaye bu ñu àndee nag day gën a tegtale li nga xam mooy ak kamaal dilaalatu kamaali azamatihi maa xilmihi màggaayam ànd ak ni mu màgg màgg noonu la lewete wuuteeg mindeef mindeef moom mën naa nekk azim waaye mu nekk xalim dana ko jafe lool léeg-léeg itam mu nekk ku lewet lewet waaye nekk ku zalil kon borom bi màggam doxut digganteem ak lewetam gu mu lewet jëme ko ci ay bindeefam lewetaayam te tekkiwut ak néew wala ak lottam bal day tegtale ak màggam yaatu lewetaayam ak matu màggaayam day tegtale màggaay boppam ak matu boppam euh, tudd gim tudd al-azim nag ndaxte borom bi subhanahu wa taala dara dara dara dara fa kanamam ak loolu lu mu rëy rëy rek waaw la ilaha illa al-azim day wane ne eh, yàlla donga màgg kon njàqare mënta rëy rëy rëy ba man ma indil ay jafe-jafe daa mel ne moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa wax ne yàlla mi nga xam ne yaay aji màgg te dara mënta màgg fi kanam te yow aji lewet ji nga xam ne doo gaawee sa mbugal ànd ak samay bakkaar yu màgg yow mi nga xam ne yaay borom juróom-ñaari asamaan juróom-ñaari suuf te yaay buur bi gën a màgg ci mbooleem lu xameef wala lu déggeef wala lu xalaateef te mbindeef mi gën a màgg e, yaay borom muy arash maa ngi lay ñaan nga dindi sama njaqare e, tax mu jëfandikoo alxalim nag waxoon naa ko mooy li ci bëri ci bàkkaar yi doomu aadama yi def ak gàttañ lu gàttañ lu gum ba gàttañ lu euh, wala njàqar yu bari daal jullit a gàttañ lu gum gàttañ lu ci àqi la euh, te ngeen ne moom musiba yi bakkaar yi koy waral wa ma asaabakum min musiba fa bimaa kasabat aydikum wa yaafu an kasiir euh, su ko defee xadis boobu xadis bu sax la wala ñaan googu ñaan gu sax la ci Sahih Bukhari ak Sahih Muslim ñu gën cee bàyyi xel bu baax a baax Eh, te di ko faral di jëfandikoo rawatina bu ñu nekk ci ay tiis wala ñu nekk ci ay njaqare la ilaha illa allah al azim al halim la ilaha illa allah rabbul arsh al azim la ilaha illa allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al karim eh, bokk na ci ñaan yooyu ñaan gi nga xam ne al imam Tirmidi al imam al hakim eh, indi nañ ko al imam al hakim wéeral ko boo xoolee ci saxiixu tirmidi da nga ko fekk muy allahuma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayn wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa ant allahuma yow sunu boroom rahmataka sa yërmaana dong arju laa yaakaar wut arju rahmatak waaye dana ko rahmataka arju sa yërmaane dong laa yaakaar fala takilni ila nafsi bul ma bàyyee ak sama bakkan tarfata aynin lu tolloo xifa xifi sax bul ma ko bàyyee ak sama bakkan ndax xam ngeen ne bakkan day digal boroom lu ñaaw mu sàkku ci yàlla mu bañ koo bàyyee ak bakkanam teg ci wa aslih li sha'ni kullahu yàlla nag ma yewenalal sama mbir yëpp yëpp yëpp yàlla na yàlla ma yewenalal sama mbir yëpp sama mbir yëpp nag bu ko yàlla yewenalee sa mbiri addinaa ngi ci biir sa mbiri àllaxira ngi ci mu teg ci ne laa ilaha illa ant amul benn buur bu jaamu ci dëgg lu may yow ñaan gi ci topp itam maanaam moom la yent yàlla Yunus jëfandikoo woon fekk mi ngi woon ci ay xat-xat nekk ci ay lëndam këriis lëndamu géej ak lëndamu lëndamu jën ak la nga xam ne mooy la nekk ci xolam ci jamono boobee loo xam yàlla rek ko xam laa ilaha illa ant nekk inni kuntu min alzalimin laa ilaha amul benn buur boo xam ne yeyoon a jaamu ci dëgg illa ant lu may yow subhaanaka tudd naa sag sellange inni man day kuntu nekk naa mi az-zalimin bokk ci tooñkat yi boo ko seetee eh, yant yunus jëfandikoo gi mu jëfandikoo ñaan gu toll nii eh, te mu eh, mën a gën njàqare lool sax te gaaw ci lool rawat na su nit ki dee teewlu maanaam mi ku setantal ñaan gi rek ak li yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan jëfandikoo ci jamonoy njàqare da ngay yëg solo su tawxid am ci ab jaam allahu allahu rabbi la ushriku bihi shay'a loolu itam ci ñaan yi dini yàqare ci la bokk allah allah allahu allahu rabbi la ushriku bihi shay'a loolu mooy laa ilaha illa allah rek waaw ah, allahu allahu rabbi la ushriku bihi shay'a mooy tolloo ak laa ilaha illa allah kon daal bu ñu boolee mboolem ñaan yi nga xam ne root na bàyyi ko ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam diini yàqale da ngay gis ne lépp daanaka tawxid la day wane solo soo xam ne tawxid am na ko ci xolub ab jaam tawxid mooy tax ne ki musiba mu mag a mag a dal ci kawam ba noppi du ko yàqal dara ca lam daan nam daan doxe ndax xam gi mi xam ne suñu borom yàlla mooy aji dogal ji ta bindoon na lépp njëkk loola di am yàlla ñu yàlla may tawxid te saxoo ko ci suñuy xol ba keroog ñuy daje moom wasalaamu wasalaatu wasalaamu ala rasulina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain تركت جميع خلق الله دون حياتي يا